ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa idaa ra'awka in yattaxiduunaka illaa huzwan a haadha alladii ba'atha allahu rasuulaa suñu boroom di wax ci laayaab ñeent fukk bi ak benn mu ne wa idaa ra'awka te ñoom yéeféru Makka yi yow ñu la gisee seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam in ko ñoom daal du ñu la jàppee illaa huzuwa lu dul koo xam ne daal ci yow daal lañuy saboote daal di la kókkale ka saboote jàppaleen daal seenu kókkaliukat seenu kókkali waaye daal yow lañ ko jàppee bu ñuy wax ñu naan hada buñ la séenee mbaa ñu gis ne naan hada moo ndax kii di la sabootee kañaawal ñaawal alladi mooy ki nga xamante ne nii yaa baata moom la borom bi moom la yebal allahu borom bi azza wa jalla rasulan def ko ndaw moo kii la borom bi jox risaala kii la borom bi daal di yónni li nga xamante ne nee ngir mu jottaliñu ko inkaada ba pare ñuy waxat de seen biir naan ay way tuutee des rek cay way la yudilluna moom mii mu daal di ñuy sànkaan alihatina ci suñu yàlla yi ñu fekkoon baay ak maam kay way jële tuutee des rek ñun ñoo naroon na woyof bopp buñ ko toppoon de tuutee des rek mu daal di ñuy dëddaleeg suñu la yàlla yii de lawla an sabarna alayha cay way budul woon ne ñun muñoon nañ ci nekk ñoo xam ne dañoo sax te dëgër ci li nga xam ne lekk mooy les us et ak li nga xamante ne mooy suñu baaxi maam yi ñu fi fekk ak xërëm yi ñoom hubal ñoom isaafa ki naayi la ñooñu de cëy buñ ci jàppul woon de daldi ci dëgër daldi nekk ñoo xam ne dañ ci muñ jàpp ci cëy bu boobaa buñ ko deful woon ba léegi dëddale na ñoom sànk ñoog moom de wasaw fa suñu boroom nag ne wasaw fa ya'lamuna xilsif nañoo xam xam ñoom ñii xiina keroog bi nga xam ne yarawna al la ñuy gis tëkkoo man adallu ana kan ci yow ak ñoom moo gën sànku sabila mooy ki nga xam ne moo sànku aw yoon moo sànku yoon wi nga xam ne moo yoon wu jub de suñu boroom ne afara ar ndax gisuloo gisug yéemoo yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye it xabaare ma man ittaxada ilaahahu hawa waa waa ji nga xamante ne nii moom dafa jàppe li nga xamante ne nii ilaahahu yàlla ji muy jaamu yàllaam ji muy jaamu hawaahu mu jàppe ko li nga xam ne mooy bànnee mooy bànneexam xam daal la def li nga xam ne mooy yàllaam loolu nag lii moo bari léegi ci mooy façon ate yépp nii la ñu mel mooy ne seenu bàkk seenu bànneex moom lañu def seen kii seen yàlla nga xam ne daal li leen neex daal lépp nag dugg rek ci mbiru lañ naan liberté walla ñu dugal ko mu nekk yàlla ñoo xam ne daal moom daal bu buñ ko xasee wax moom fii mu ne ñépp a war a sëngéem ñépp boog ñoo war a njatt seen bopp yi daal di njatt seen doq yi daal di ciy ànd daal xam ne ah comme que nag wax nañ liberté moom manuñu lu dul def lii lépp nag tegu ci caaxaan ak li nga xam ne moom la leen seen bakkan yi daal di digal wama tahwal anfus lam doon wax ca suuratu najmi lool kese lañ topp ñoom ludul ay njort yu bon wama tahwal anfus ak li nga xam ne moo neex seen bakkan yi dong kon su ñu suñu boroom ne arayta ndax gisuloo gisu gi moom man waa ji nga xamante ne nii taxa dafa dafa jàppe ilaahahu moom daal yàlla ji nga xam ne moom lay jaamu te moom daal moom lay toppooy ndigalam ki tereem mooy hawaahu mooy bànneexu bakkanam de afa anta ndax yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afa anta ndax yow jullit bi takuna alayhi hafiza kooku est ce yow yaa ko yow garanti ba ne moom loolu mu def nekk di topp bakkanam yow yaa koy garanti ba ne loolu dina ci génn déedéet loolu ci borom bi tabaaraka wa taala la ne de ku mel ka koy dëgg-dëgg nan nga wan yoon waaye lay tax mu nangu yoon wi mooy nangu lislaam loolu moom ci loxoy borom bi tabaaraka wa taala la nekk waaye afa anta ndax yow takunu alayhi da ngay nekk ci kawam wakiila ku mel nii est-ce que yow ku mel nii da nga koy wéer say mbir mooy nan ngay gisee façon yu mel nii nga xamante te mooy réew yi nga xam ne ñu ëpp doole ci kaw suuf léegi ngeen xam ne seen bakkan kese bañ l'islam nag lañ def teg ci foo gis ñu ngay dugal ay loi yoo xam ne ngir rek li l'islam di digle ñu tere ko ci seen réew yi ba pare ne àddina bi sax kenn dafi dul doxal li l'islam daal di digle buñ nee lislaam moom na ñii dañuy doxal lu niroog l'islam sax ñu commencé ne foog ñu xeex leen di leen embargo buñ jaree takk armée dem bombarder leen waa ku mel noonu est-ce que yow di nga jël say mbir di ko wéer koo xamante ne nii moom bakkanam kese ni mooy yàlla am te moom lay wéeru de Ah, est ko que ku mel noonu di ko wéer say mbir mooy ne manoo koo garanti waaye mooy du yaa koy garanti mu génn ci yéeféram goo gële ak bokk ba topp goog muy topp bakkanam waaye ku mel noonu yow itam est-ce que jullit bi yow it jël say mbir du ko wéer ku mel noonu le déedéet am tax sabu mu ne ndax dangaa yaakaar yow Seydina Muhammad ndax yaakaar nga ne gaa yi an aksarahum yaakaar nga ne gaa yi li ëpp ci ñoom yéeféer yii yasma'una yéeféeru Quraysh yi yasma'una ñu ngi dégg-dégg leen di jariñ aw yanqiluuna wala ñu ngi xalaat ci li ngay wax déedéet ñoom ñoom duñu ko def inhum gis nga ñii daal nekkuñ illaa li ëpp ci ñoom kal an'am ñu ngi mel ni njaay àll yi ñu ngi mel ni jur ji boog bal mu ne bàyyil wax jooj sa hum ñoom ñii adal lu ñoo gën a sànku laa aw yoon ndax jur ji kat boroom bi joxu leen xel moo xamante ni te bàyyi ma yépp xam nañ seen boroom lu borom bi bind rek xam na boromam tabaraka wa taala te boroom bi bind ko def ko mukallaf déedéet bëy yeeg xar yeeg ñi nag yeeg géléem yi duñu ay mukallaf moo tax li ñu nekke loolu borom bi tabaaraka wa taala loolu la xaar ci ñoom waaye nit ak jinne mi nga xam ne ñoom la bind defal leenum xel leer leen war neen as-sabila imma shakiran wa imma kafura bu ko neexee nag mu utiliser xelam gis ñu leer liñ ko wan al alquran mu daal di sant topp boroom bi walla boog mu suul jëf daal di weddi kooku nag xelam moomu jëmee bu ñëwee ba teg ko fële di dunde rek comme nit ba bàyyi may di dunde ak xar yi bëy yi nga xam ne moom àddinaam daal leen rek mooy problème am mooy souci am mooy daal li koy yëngal nan lay feesale biiram ak nan lay faje li nga xam ne mooy mooy mooy aajo pëyam ak biiram lool kese la ak yaramam jeex na kooku moom képp koo xam ne loolu mooy sa mbir na la leer na yàgg bàyyi mayee yam te borom bi nee na sax déedéet balhum adallu sabila ñoom ñoo gën a sànku ndax mooy xal xel mi ma leen jox jox leen lépp ñu war a niitu ba gis ma ba xam kan mooy seen borom ñu jaamu ma ñu bàyyi ko fi wàcc seen bopp ñi nga xamante ni nii comme ni bàyyi may duddee dunde la doon wax naan summa radadnaahu asfala saafiliin nit ki dama koo bind ci ahsani taqwiim ni mu gën rafete mate ci ni nga xam ne noon laa ko yemale ci wàllu xam-xam xalaat ak lépp summa waaye nag dina fa génn bàyyi loolu radadnaahu ma delloo ko asfala saafiliin mu gën a ñi nga xam ne ñoo ñi wàcc ñi nga xam ne sax amuñu xel moo xam ne xel mu leen di may naan borom bi lii la ak yooyu ñuy man di ràññee lu baax ak lu baaxul lu borom bi nam ak lu bëgg mel ni njaay àll ak yi nga xam ne mooy bàyyi ma yi nga xam ne lekk ak naan kese ak seen plaisir li nga xam ne seen bakkan kese loolu la ñuy toppatoo te loolu mooy nekk seen programme ci àddina ba ni ñuy faatoo kooku ku mel noonu mos xam nga ne yaa gën a moo tax mu ne balhum waaye li am ba des mooy ñoom adal lu ñoo gën a sànku sabila aw yoon këpp ngi nga xam ne mooy xar yéeg ba yéeg géléem yi de mu ne alam tara ndax gisuloo ilaa rabbika ci sa la daal di tàllalee az-zilla li nga xam ne mooy ker gi mooy gis nga bu fajar ji xaree ba ni nga xam ne noonu la jant bi génnee mooy diggante boobu ni nga suñu borom daal di tàllalee li nga xamante ne nii mooy ker gi de walaw shaa'ata bu ko sooboon la ja'alahu saakina mu defoon gis nga waxtu wu ndaw moom bu fajar gi daal di xaree ba ni jant bi génnee bu ko neexoon mooy bu commencé di leer noonu ba ni nga xamante ne ci la jant bi génnee boroom bi bu ko sooboon mu bàyyi loolu saakinan mooy mu dal daal di continuer nekk loo xamante ne nii sa jant bi du ñëw di ko fi dindi de summa ginnaaw gi nee na nag ja'alna shamsa alayhi la mu indi jant bi muy ñëw lii di tegtal li nga xam ne mooy ker gi ndax jant bi bu fi newul woon xam naan ay ker am na ak yooyu doo ko xam waaye ker gi mooy jant bi <laughs> bu doon ker amul di xam naan jant ak leer ak yooyu doo ko xam mooy ndax mbir yi da nga koy xam ci seen opposé mooy seen seen seen seen seen li leen di li wuteeg ñoom boo la nee lan mooy est ce que xam nga lan mooy lu weex nga ne man xaw lu weex de nga waa xam nga lu ñuul ñu ne la waaw xam nga lu ñuul ñu ne la mooy opposé mooy lu ñuul lu weex mooy opposé comme lu mel noonu mooy safaanam loolu noonu la mooy ne moo def jant bi nekk loo xam ne day tegtale li nga xamante ne nii mooy day tegtale li nga xamante ne nii mooy mooy ker ndax jant bi bu ñëwee ñu xam ne ah kon de ker gi fi newoon kon dem na waaye bu dant bi demee ker gi ñëw kon loolu jant bi di ko tegtal loolu lay wax summa ginnaaw gi qabadnaahu ñun ñooy xëcc daal di ngëpp ilay naa ci ñun mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii boobu ker boo gële ñoo koy ngëpp ci ñun qabdan ab yëpp ab ngëpp goo xam ne yasiran mooy gu gu woyof goo xam ne sax nit ñi jàll sax daanaka bu jant bi génn muy leer sax duñu ko yëg waaye summa ginnaaw gi qabadnaa ñoo koy ngëpp ilay naa ci ñun qabdan ak ngëpp goo xamante ne nii yasiran goo xamante ne gu gaaw la ba nit nit ki mooy diggante boobu diggante bu jant bi bu fajar gi xaree ba ni nga xamante ne nii ci lay commencer di leer di leer ba nga xamante ne mu am ker gu neex jamono jooju ni muy nekkee lu neex léegi nga jekki rek jant bi génn mu ñu boroom ne moom mooy ki nga xamante ne moom moo koy moo koy ñëpp jamono ji nga xam ne ci la jant bi di di daal di di daal di fenk li nga xamante ne mooy ker goo gële qabdan yasira boo xamante ne bu woyof la ta daal di dal kon nag mbir maa ngi noonu mu ne mu ne kon wa huwa alladhi te borom boobu ba léegi mooy ki nga xamante ne nii ja'ala lakumul layla moo leen defal guddi gi de libaasan mu nekk loo xamante ne nii da leen di muur ngeen xam ne nekk ci sutur la ngeen di leen sutur lu ngeen man ciy suturloo wan naw ma moo def nelaw yi yi ngeen di nelaw subaatan mu nekk loo xam ne nooflaay la pour yéen bu ngeen liggéeyee ba tas ba sonn bu ngeen tëddee suñu boroom roof leen ay nelaw daal di xëccaale li nga xam ne mooy coono bi ardi nushura mooy ci ngeen di jóge nekk ñoo xamante ne nii ci ngeen di jóg man cee jóg di uti li ngeen xamante ne di tasaaroo ci kaw suuf waaye di man cee uti li ngeen xam ne moom ngeen di dundee ci kaw suuf ak seen liggéey yi de kon mu ngi noonu wa borom boobu mooy ki nga xama alladi mooy ki nga xamante ne nii arsala yebal moo yónnee arriyaaha muy ngelawu xéewal yi bushran mu nekk loo xam ne mbégte la nag bayna yaday rahmati ci kanamu lan muy jiitu li nga xam ne yërmandeem gu mag gi di taw bi nga xam ne mooy ñëw den di xéewal yi wa anzalna ñu daal di wàcce mina samaa yi ci niir yi ma an ndox